بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المؤمنون اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق soo ko waxee tamit mbokku jullit yi mbokku taalibe yi gannaaw sant yàlla ci ci yàlla itam ñu ngi leen di nuyu ñu gën a sell di leen gërëm di leen bal xaq di sàkk seen ñaan den ndokkeel ci teewaay bi ci guddi bu ne bi ko waral muy guddi njëriñ muy guddi texe lu gudd toll dundee bi ñu toog fii ba peut-être sax ñu koy kàddu ci loo xam ne yaakaar nañ ci njëriñal adduna ak njëriñal àllaxira pexe adduna ak pexe àllaxira ndax suñu borom rabbul izzati jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ci azal la amoon jaam yi mu gën a topp ci ay jaamam gën leen a fonk ci ay jaamam dana leen a féetale wetu tabeem ci ay jaaram tànn leen ñu war a jaar fii ci adduna bi am liggéey yu mu leen fi sant ñu war koo matal defit fexe jaam ñi mu aju seen jëf ak seen wax ñooñu ci jiitu ñoo di yem ci ñu ci tegu ñooy ko xuddul xaw si li nga xam ne kii bëgg a waxtaane tey guddeem ci ñooñu bokk ca tànnee fi ñooñu bu ñu tuddi màggal lan mooy màggal màggal de ñu wax reconnaissance maanaam defal na lu rëy wala su borom defal na lu yëkk ko ci jamono yëkk ko ci bërëb nga xam ne loolu la defal nga di ko jox njukkal war ko ne yëpp nga xéewal bi mu la def te xéewal waxtu bu ko suñu borom joxee mu xam xéewal boobu wëlbatiku jubloo boromam sant ko la ko ca suñu borom dencal bu ko gisee ëllëg ku dul moom dana ko ñee su moom li doomu aadama la ci gën a fonk ndax ki ko gënal ci doomu aadama yi la te bëgg ku suñu borom bëgg wala fonk ku suñu borom fonk moom rek la jaam mën a defal suñu borom. daal la jëlaat loolu yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bu ko suñu borom ne yow la ma mën a defal ak li ma la defal lépp yow la ma defal yow Moussa rafet nañ ko ay yoon Moussa wax lépp lu mu mën a jaamu yàlla suñu borom ne ko loolu sa bopp rek nga ko defal defal ma ko. ba mu jaaxle ko moom kon lu ma la mën a defal nga xam ne lii yow laa ko defal nga ko fekk. jaam boo xam ne bëgg naa ko nga bëgg ko ngir man bëgg ñoo ko bëgg kon jaam bu suñu borom teral gërëm ko barkeel ngërëm yëpp ku yàlla texeel sa xol day nangu loolu nga nangu koo waxe nangu koo jëfe ko defee yow bokk nga ci ay bagages ña xam ne fu mu dem ëllëg yóbbaale ko adduna robuwaay la adduna bërëbu liggéey la fa ngay fayoo mooy yowma xiyaam nattu la ndawam ca yowma alastu jaar ñëpp wuyu ne xàkkaay ndax bu ma seen borom ñoom ñëpp ne xàkkaay mën na danaa seet ñu ci dëggal ci yéen ak ñi nga xam ñoom ci ñoom mu indi leen ci sàkkal leen xel xamal leen bànneex tere leen digal leen ñii àdduna fab bi leen mu wan leen taaru wan wan gannaaw yàlla wan gannaaw seen ëllëg jublu ci àdduna rek ñu fàtte ko ba faw ñii ngi def léeg-léeg ñu xool àdduna wala def xool yow na xiyaar wala ñu xool seen borom am ay diggante yoo xam ne seen xol dana ko nekk ci yàlla dana ko nekk ci bàmmeel dana ko nekk ci sufuraat ak ji isiraat loola de am tomb bu mu bu mu weex bu mu def ci seen xol mu di ko leeral loolu bari wala mu néew bu at yi génn àddina tomb yooyu mu di tomb yu leer ak tomb yu ñuul yu lëndëm ñi nga xam ne bànneexu adduna ak bëgg daraja bëgg adduna ak tàggal moo koy foon ci xol ñu ñëpp dañuy dajaloo ñii fii ñii fii te kenn nag jaam bi gëmoon yàlla la jaamu gi mu jaamu mu néew mu bari mu bon mu baax dana moom si moomee bu ko lëndëm yooyu ëppee doole mu muur ko dal am li wax mu bu rafetul ka kenn tomb yu weex yi ëpp na doole jëf yu rafet yi présenté si leega seytaane bi xam ne day teew ci jamono boobu ngir bëgg a xañ waa jëf yu baax yi mu defoon bu leer boobu jollee seytaane daw malaayka yi ma ne teew ruu bi wax waa ji texe moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek yamuutul maru ala ma aasha alayhi wa yuxsaru ala ma maata alayhi nit ki ci ni mu dundee rek na lay dee maanaam état bi xolam nekk mu dee ca ca noonu lay dee teel ne xol bi dafa sol mu mu tilim mu lëndëm mu ñuul mu diis mu tàng mu xeeñ ba muy dee mu tax deewu bette ñu bari ko ragal ndax doo doo mu fekk ci sa xol ndax nit ki dana yoo xam ne ak te jot koo def diggante ci yéene yooyu not ci xolam fekk loolu seytaane lëndëmal xolam mu faatu ci loolu ca loolu lañ koy ñu koy xam ne buy jeex la naka noonu safaan loolu itam mu dee ci mel rafet wala jëfam yu rafet bari ba ëpp doole yu ñaaw yi mu dee ci mel yow noonu lay defee dama xiyam mu jëm ci mbiru taxaw bi moo di màggal xam naa ne jaam yi suñu borom tànnoon ca ëllëg indi na def leen ñuy dugg ci tere seeni jeexit ànd ak ñoom roy gis leen rek tono la suñu moom sàkk na jaam ñoo xam ne xool leen rek ak jaamu yàlla la xool leen rek ak jaamu yàlla la ak ñoo xam ne toog ci sa bërëb fexe di dem ci ñoom nga seet nañu farloo woon ak nañ daan jëfe nga sopp loola rek jaamu yàlla bu rëy la soo xam ne xëy na mën nga julli julli ba bu nga àgg mën nga woor koor bi nga àgg ndax julli du koor ci njëkkam ndax julli baatin ak baatin la sa zaahir ak sa baatin yëpp ngay jox yàlla ba taxaw leen di julli contraire la ci nekk suñu borom ci ba nga ne allahu akbar ba bi nga naan asalaamaaleykum moomatoo sa bët yi wala soo xool lu jëm ci adduna moomatoo sa nopp yi wala soo déglu lu bokk ci adduna sa xel bi moomatoo ko wala soo xalaat lu jëm ci adduna kon nit ki dafay tàggatoo ba lay kàbbar tàggati ci fàttaliku kaayu ba mu noot ci xolam bu kabaree suy julli dana mën a ne nag li ñu tax a toog tey moo di màggal màggal lan mooy màggal waxtaan nañ ko ay yoon ñu daal dañ jóge Sénégal waa rajo bi ñaar dañ ma ba jékki-jékki téléphoné nañ ma ay yoon may ma di leen làq daal di leen naax benn ma mënatuma daw mënatuma dinaa waxtaan ak keneen ku dégg kàddu def wala mu dégg wala mu mën a dégg maanaam lan mooy màggal ak na mu taxawee ci lislaam ak ñu ko njëkk a def ndax lu sos la wala ci lislaam la bokk waxtaane woon nañ ko waxtaane woon itam nañ koy defee ak ñi ko ñi ñu ko defal ñëpp itam nañ meloon ak la tax ñu jàllale leen ko ba ñu leen ko defal ak nën lay ay màggal nga ba gars yi yàlla yi di ca teew ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di teew ci màggalu juddu doomu aadama boo xam ku yàlla gërëm la ak saxaaba yi ak yi ak malaayika yi màggalu demu sëñ Tuuba bi nag dafa bokk ci gannaaw bu juddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi màggali jàmm yi gën a rëy li gën a rëy ndax ndax cee aju texe moo lu ko xamul nu ñuy toll fii ba nga taal di taxaw ñu waxe woon ne guddi gi maanaam li mu sabab mu di màggal dem bi dañ Tuubaa dem ci li ñuy wax exil waxoon naa ko beneen wax yi ci weesu dama ko bëgg a jox ci mel ni misaal rek moo xam ne moom ci biir ñu boppam la jógee nee na bi mu gisee ci jamono noonu mu fekkoon jamono bi mel ci lislaam tumuraanketi lu baax tumuraanketi doomu adama yi jublu adduna di ko sàkku fàtte yàlla fàtte ëllëg fàtte ndigal yi ak tere yi bu dikkee jamono mel noonu mu dikk aw meloo xam ne gisuñu lu dul meloo kaw bi moo di ci waxtu ndawam borom baal la ñëpp am yaakaar ci moom te mu wóor ko ne matal na li doon soxla yi ci sàkku lépp ci xam-xam ci maanaam ci ragal yàlla ci farlu ci bëgg yàlla ba yëpp jeex waaye nag bëggoon dëgg li man tax mu farlu aadee jaan ñi mën leen a fexeel mën leen a moom ëllëg amuñu ko bu misaale ko ne wax nañ ko ci ay waxtaan yi waxtaan mu ne dama meloon ne jamono yi ma yóbbu ci géej gi réew moo xam ne xiif dafa am boo xam ne kenn amul benn pepp dugub boo ñu gis fa benn boo xam ne ñoo ci tuddee dàgga moo di ay sàq yu ñu baree dafa ko ba mag ba ku ko séen dafa ne fees na ak dugub waaye réew mépp yenu seeni saako seeni paan seeni ndox ñëw tëdd ci benn sàq yi ne kii de borom sàq yi su ubbee sàqam rek ñun ñëpp daan am ñu leer fekk na sàq yi dara nekk ñu def leneen mu ñëwoon ci géej gi noonu su ma yëg bii nag ci la juyee saafee ba tax ñu seet mu buy ëpp saafee ba ëpp ya seet ñu ngi wër di jiw ci àll bi ñu war naan jiw nañ fi. nan la ko tukki boobu mën naa yoroon xam nga ñoo ngi fekk dafa dikkaale ci adduna ak bëgg yàlla na tëkk ak xam ko ak farlu ci jaamu ko. mu daan solo solo yu bokkul ak nit ñi di solo daan doxale doxale yu bokkul ak nit ñi xam di ko xam di ko àndee te mu ko mu doon ci ak farloom ak ci xamam gàttaayu adduna ak ñàkk solo adduna ak lu mu doon ci jëm ci yàlla ak ah, teew gi mu teewal ci xel mi yow ma bu kay yàlla yi dajee ba kenn ku nekk di wax ba nga jaaree adduna loo liggéey moo fi def ak décoration yi leen di daan toll li ñu daan wax man ña Kouta ba lañ ko tuddee woon day xaw ne day jaay daal yu tànn yooyu yu ñagat xam ne day na day jam yaram Fulane Saalum am na benn mbir yu ma wax sëñ Sëñ Fall Ndiakhal daanaka waxtaan ci mbir mi ne de jege woon bind la xam ne ci sëñ bi na ba am na bu baax mu ne ko man mu jax ko moom. nee na gis na ba yaramam yaram yaram bi gannaawam ak ay xarmaam yàlla yu weex tàll yu bari la mu ne itam bu fekkente ne sol na tuuti kese la solu dugg boo ko féetee kanam da def indi sa dëkk waaye soo ko gannaaw da ngay xam ne dëkkul mu ne nit la woon xam ne rëyul tuutiwul sëñ Moussa dama ko wax rëyul tuutiwul ka ko daan taxaw moom beneen wax ko ko dafa naa yaw saaru lay lay laa ma ko daan muur gi yor ñetti kaala yooyu yor rawaan yaa nga ko daan féete wàllu lay yor man laa ko ndax daan takk gàllaaj mu ni daaw ma loo xam ne daan teg fii ci boppam bu defee bopp neen fab morso teg ko ci yeew ko fii la ak ci kaala nit bi ba dara ci ñu xamul kaamil alxuraan la xamul lu doon waaye loolu moom la daal jiital soo ko def ñaareelu kaala bi ba ci ñetteel bi la nga tëbëtal ko ko fekk ne koo xam ne pare na pour jóg dox dem daf daan la ci def bëri topp àll bi di dem di dem di dem mu tàng ba yàgg

seen nopp di ko dégg te seen xel di ko du xam fu mu féete du xam nañ koy yewee ak mbir yeneen yu bari yu demee noonu yoo xam ne tax na mu teqaliku woon ak nit ñi ba mënatu la jaxasoo ñoom bokkatu woon ak ñoom dara dafa ni ma waxee rek dafa daan laxatu ba nga xam ne kooku fekk mu mel ne tukki ne jóg dem tukki bu sooy mm-hmm. ndax dow loolu dafa loon ci njàngam ña nga soxla woon ci jaam yàlla noonu la teqali ko nit ñi nga te fas loolu moom mu wute nit ñi ñu tàmbali ko sopp di ko xeñtu di ñëw di toog moom di ko defee te bugg ci dara ndax mu daal yàgg ci àll bi bu yàggee ba yàgg ñu di ko wër ba gis ko dañ ko waxtaan nañ ko ay mu dem rëbb bu daan bu ñëwoon àll bi taxaw àll bi di wër moom ko daan boole ne ko du ñu ko feetal moo xam wax ni foofu mu ngi ci def bu mu loolu ak dogu boobu ak génn boobu mu génn yëpp mënul tax aadama fay maanaam bëgg mu am ko mu ñaan ak suñu borom géej gi mooy ba mu koy ñaan maanaam précisé mu ne tukki ci géej gi wala dem fenn ka ñaanal suñu borom rek am féex boo xam ne dara du dox diggante ma borom kenn du ko lakkal kenn du ko seet du ko wëri mu wéet moom dong mën a tàkku li muy tàkku loolu waxtaan nañ ko ay yoon du soxla nga gis jaara su di la tax suñu borom tànn ba def ko xaalis moo def ko tax la mu nekk koo xam ne dafa daal di wute yu ñett li mu ci bu demee du tuuraay sa fete waaye ay nattu la am ci aaya yan bi ñëwoon xutbu yi ak labdaan yi te attanuñ ko moo ko xam raw gaaya da ngay jëlee sa tawatul balaaya suuratul awaani la am ci aaya mu di ñaari téeméer nekk ak juróom-ñett fukk ak juróom suuratul Baqara suuratul am sama sama mën a aaya ci ay nattu bu ñu nekk nee nattu yooyu yëpp day day fitna te du du wow du dox gerte gannaawam du tëdd nelaw du toog waxtaan du def dara wala ak lekk fanweer ak ñett yi mu jaayante woon boromam ak yem ci reetaan gannaaw itam mu ko yore ak mu ko ba yore ak tumurante bi du gis sax kuy wax lan yi mu nam muy waral na nettali boobu mu ngi ci waaw na di ne benn bis duñ ko dee jaxaseel ndax bëgg koo gën a naxarare ak soldat yi benn bis benn officier gis ne ku soxla engrais la ak këy ndax du mu di tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bind ci moom ak di toog ci mu di ko butéelu engrais waaye nag nee na luñ ma digit ma sama xel bi tax ma aj ko fii wala ma yaakaar ko day na nag digul ma ko mu am benn waaye bu même ko gisee ko gisee boo ko digloo dig ko leneen dig ko leneen leneen jox ko ko nag kooku di xuloo moom waaye nee na lan ñu wax ni ñuy xuloo rek tax na maanaam xuloo bi intéressé ko bu di ko déglu man ñu ngi xuloo ci bëccëg ba ci ngoor ba def sëñ bi ko xuloo waaye moom wax li ñuy wax seetlu waaye ni ma gëj a déggee wax ba ci waram tey waram wéetu lu mel noonu sax wéetu lu mel noonu xam naa loolu sax daanaka ci wàcce daañu ko natt ci loolu ko wax wala ci xaw a wéetu loolu ban ban ndax bu ñu ne béréb boobu daan toog di jaamu yàlla ñu nekkee ci géej gi di ko béréb bi xamee sax loolu ci wut ci béréb bi rek xalam daal wéetu ko béréb bi sax bi suñu borom natt ko ci sotti ko nangam junni ne lan saa ñu samp di ko natt te sënul sax sënul wax sënul nawet xam nga kon loolu suñu borom continué moom it ko teg ay motiva ay coono boole mu tuuraanke te du tax mu tawat wala mu sonn ba wàññi ci ci jaamu bu ñu toppee maanaam li mu nekkee ca ci bëgg a laal tuuti rek yow dina noonu seetaan loolu lu mu indi ci baaxee ak lu mu indi ci zaaxee maanaam tukki boobu mu tukki woon lu mu indi lu mu ko may ci baaxee mooy lu mu bëggoon lépp mu am ko bu nee ba ci jur ñaari mooy benn benn ci ngar gi daanaka laal lépp ci zaaxir bi ma indi lu am am solo la ndax dafa libéré dafa libéré énergie wala ak pour wala jullit ak pour jullit te ndam dafa leen a siggil dafa dëgëral seen ngëm ñuy sigare di bàkku di daw ndax am li ko neex bu Sëriñ Tuubaa liggéey ci géej gi génn bu ñëwee ba ci ñaareelu exil bi daal di waxtaanee na nga xam ne bi ñu ko yóbbu ñaareelu yoon loolu sax xam ne dara dootu ñu mën a dara du mën a xëbal dara du mën a jaaxal dara du mën a taxit ñu nga dëkk ci lu jublu. kàttan benn nit rek te kàttan yi moo di nekk ak gànnaay mu di ngëm ak bëgg yàlla rek. yorul benn gànnaay yorul benn jumtuwaay yorul benn matériel gisul kenn ku ko taxaw wala ku ko taxawalee wala euh, ku dimbali songoo ak borom doole yi doon ne kàttanu maanaam. kon kon nga ne fii. toogal moom ba boobu ko dellu si lépp lu ñu doon laaj ci moom benn mu yokk lépp mbooloo mu gën a bari li leen doon gën a tuddee lépp yokku a def bokk na ci meññeet yi tukki bi ñu ko bi ay leçon ay dëkk yu bari moo nekk bi yoo xam ne duñ ko dee jàng du benn conférence du ko ñaar du ko jeexal ñett du ko jeexal mën nañ wax ndax ñaari téeméer ak juróom ñett dëgg la dëgg yi ci xol yi dajale nag mbooloo nit ñu bari ñoo xam ne xamante ni ñu woon bokkuñu woon suñu dëkk diggaale ñu dara am dara luñu seet mu boole leen ba ñu nekk benn xol ju bëri bii ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na gaa yoo xam ne du ñu ay yeneen du ñu ay malaika waaye yeneen bi am ay yeneen yi ay nit ñu teqal ko ñu def ñu sayoo say ay sayoo di ngëm sayoo leen kon ñooñu mën na nekk exemple loolu nga xam ne noonu la dëgëre ñu gëm ji ñu kët yi ba nga tati nit ku ñëw bu fekkoon ci taalibe yi ak përkët bi ak ñi ci gannaawam la dese daañu féete ku leen di xool da lay téye ndax dañu am koo xam ne xamuñu fan la am boo seetee tàmbali bi ba tàmbali bi dina xam ne booba révolution yii intellectuel yi di prôné di ko waxtaane ba mu koy wax di yëkkati daraja nit ñi wala ne bul ñuul tax nga defe ne yées nga ko weer wala bul mujj ñëw ci jamono tax nga defe ne ñu nga la jiitu ci jamono te def ci ay jamono ñoo la gën wala mel na mënuloo ko booba xel xalaate du loolu moom dong ci nit ñi moom du loolu parce que ñu ngi mu tawaat ñu gis ñu te fexe fadaa ëpp ëpp yi ñaax wala xas fadla rajul qad ala bi bi faqad bi faqad fi xalaat fa fadlu qad yabdu amama wajhi wal fadlu li wari la li fadli فلا تنافع حين مضيتك ذكري وقت حديث أمتك المثل وربما تتأثر مؤخرا ما أراد أن يقبله وأفرط kon bu ñu dee lim meññeeti tukki bi ba ñuy àggal dañu xam ne kon fàttali ko war na wax nañu ne ay yoon ne bërëb yi ak bés yi dañuy seede bi dana xiyaar ci kanam yàlla bis bu ñëw ak lan la yóbbul ci jaam yàlla lan la yóbbul ci ak mooy waxoon naa ne xéewal bu la su borom kon bis bii jullit bu nekk war na mu am lu yóbbul mu ëllëgee bokk cee béy kon lu war seen nit bon lan mooy sunu wàll ci bis boobu lan mooy sunu wàll ci tukki boobu ndax tukki bi moom pour ñu yàlla ak yonent bi kenn dimbali ko kenn fekk ko te kenn taxawu kenn defal ko te dara dogu boppam ak ngëm boppam ak tekku boppam ak citu boppam ak ragal yàlla boppam ak xam yàlla boppam gannaaw yàlla ak yonent bi yooyu moo ko taxawoon waaye nag indi ko kon ay duruus ngir war a jàng te koo xam ne am nga ci moom àq am nga ci ku am ci yow àq nga def moom àq moom nag taalibe yi amul ci ñoom benn àq ndax defal na leen lu ëpp àq ni ñoom nag ñoo def ñoo ko amee ay xaq yoo xam ne mënuñu koo fay waaye mën nañ cee def kenn waa nañ cee def kenn cee kattan fay xaqam muy tàmbalee ci lu mu bëggoon ak lu mu fonkoon nga fonk ko lu mu diglee nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko ndax lu mu diglee mooy yàlla li nga def li mu tere mooy waaye nag yàlla ak yonentam dañuy bëmbëxtalal duñu def tafsir yi maanaam détails yi gaa yi yebal mu ñëw gannaaw lislaam di dëgëral diine bi mu waxe woon nekk wala euh, euh, suñu borom euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne danga yónnee ci bopp bépp téeméer ak waa yoo xam ne day ñëw beesal diine ji moom la ñu tuddee moom la ñu tuddee dañ ci ay mu jënd def nañu ñetti conférence am ñu ne mu jënd dafa tax ni kon du soxla nii la mu jënd nga xam ne moom kon di ko defee yëpp biral na maanaam saxal na lislaam ci xoli ak ci xoli waa réew yi ko wër ak waxtaane ganaar ak naa ganaar yi ak ni naar xeer nit ñuul ak ni ñu di gis ak ak bi mu waxoon ne ba mu woon ab bi suñu mos a ko waxee ba pare naan budul woon ak benn bii wala nasaraan ak kon billahi ñëpp doon dem nii daal kon ñu xam ne dañu ñu teel gannaaw bu tukki wuloo tukki bi yëpp jëm ci islam nga xam ne kon xëy na ñan ci tollaloon jamono xam ne sax nañ ci islam ba wow ci dara du leen mën a jël waaye seen i doom ak ñi ñëw seen gannaaw ci ñu xam ne pexe yi gaañi ak seen mën-mën réew mi islam daf ci daal di génn kon nag jullit ñëpp ko àndal ñu teel kon téeméeri atam bu dikkee war nañ cee sonn war nañ ko waajal ci biir ak ci biti ndax koo xam ne saxal na islam ci réew mi dugg ci loolu incha allah am na suñu cër ñun tam ci coono boobu de li ci ay murit mooy mu meroo meroo bëgg meroo bëgg mu meroo ko xam nga ne seen bi de waxuma particularité diw sàngam li mu wax ak yow nga xam ne kookaa ko moom wala kuréel sàngam la mu waxante ñoo xam ne ñoo naa ko waaye li mu bëgg ñëpp nekk ci sax ci mooy li mu bind te xamoon na ne fi jóge te du fi bàyyi ku demee ne moom mu bind kon nag li mu bind na topp ko te fonk nga ko waaye sa bopp nga tooñ képp koo xam ne itam ci sa wér dina am nga ci càggante bu tax lu mën a wax am murid dara tooñ nga sa bopp tooñ nga murid yi tooñ na yoonu murid tooñ na Sëriñ Tuubaa nan la ñuy def bopp ba nekk jullit dëgg nekk nag taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñu ngi yaroon bopp ñu ko wëroon ñoom dañoo am lislaam ba fam mën a yor fa mën a yor ñu amul taalibe fa mën a yor boole ñaar yooyu nag mooy li war ndax ak murid ci biir kaw la lislaam la nekk bu sa lislaam matul da ngay amee te Sëriñ Tuubaa li mu wax ci lislaam lépp xam ngeen moom fonkoon na julli ba takkal ko wax fu mu toll ba julli fu kenn ñu wala jullee julli koo xam ne xëy na kenn dootu ko julli ba wala xiyal ak julli koo xam ne mënta yoo xam fu ma mën a julli fonk alxuraan bi nga xam ne alxuraan rek leen kaani rek leen nangoo ñaari loxoom nga xam ne ku mokkal alxuraan mu xam ne yow ñu mokkal alxuraan boo ngay nekk lépp lu mu yëkkati joxe dafa lay amee sa lépp boo bindee kaani indi lu ne mu defal ndax moom nee na suñu borom ko moom la alxuraan man naka ni quraan tam ni ka yeedu nee na suñu borom lim ma firine al islam li alif bi mooy aw rax sukal kitaaba doon loo naa la téere yi nga doon ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laal bi mooy laa xam sukal kitaaba sax naa la maanaam téere bi maanaam lim nëbb yi nit ñi xamul sax naa la ko ba nga xam ko wax na ko ne nag naa gaa yi yéen mujjir bi quraan yi hatta xadawtu mawlida ramani suñu borom mi wàcce alquran jéey na ma maanaa yi ba nga xam ne maay naan waaye képp ku maak nit ñi mooy màllatugal kitaab moo lool naa la alxuraan xam na alxuraan man dañuy adressé Sëriñ Tuubaa waaw bu ñu nee bu ñu jëlee askan wi Sëriñ Tuubaa te fonkul alxuraan du ñu ko jàng loolu kon lañu naan su ko defee dana la mere ndax nee na alal moom loolu ñu ko sa alal di nga moom fonk ko ba ñu moom loolu ko ndax xam fonk bi nga ko fonk ak fonk ko teg man na ko leen tànn ba noppi dina ci dóor lisaa laa euh, la Cheikh Salim wax. dañuy indi gëj gi ñu ne rajo bi la dee xanaa. léegi suñu war ñu ko ci xaaral ana lislaam lu ci jiitu julli lañ ne mooy ahzamul ibadat mooy jaamu bi gën a màgg ci jaamu yi ndax julli moo boole jaam bi ak suñu borom tabaraka wa taala directement dara doxul ci ko joxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina sax àgg ko mu yóbbu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey xaaral ko nga xam ne jiwu bi ne tey doomu aadama dafa njëkk ak tumuraange njëkk ak tiit ba yaram di lox ba ñëwul a dugg su morom ngir dalal ngir mu mën a dugg mu ne mu daal di waxe baax na am mu gën a dugg ndax mu dégg ko mu yaa Muhammad inna rabaka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lan mooy maanaam julli suñu dalal ko dalal xolam teewal xelam ñawal ay bëti bëti xolam ba mu mën a gis tabaraka wa taala gisi moo xam ne keneen mënu ko ko gis te keneen dootu ko ko gis te keneen mënu ko gis du malaayika du yeneen du leneen mu ne raaytu raaytu rabbi ala surati shabin gis naa sama borom tabaraka wa taala ci melo maanaam xale bu góor bu rafet bu doy waar xam nga ne su moom tabaraka wa taala yonent yàlla Muusa gis ko yonent yàlla Ibrahima comme keneen tax bu ñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la ko gisee sallallahu alayhi wa sallam bu ko xëy na Aïcha laajee ndax gis nga sa borom mu ne ko déedéet mu waa mu ne bàyyi fii naa fi leen Allah ne ko ndax gis nga sa borom mu ne waaw waaw gis naa nan la loolu demee te ñaari wax yëpp dëgg la moo ngi kan ci la la wàcce sa wàccuwaay Sayyidina Aïcha radiyallahu anha ku doy waar la ku jege yàlla la ku takkoon ak yàlla bi ku su borom sopp la Jibril sopp ko yàlla bi sallallahu sopp ko waaye jigéen la yonent bi wax ko wan ko ne ko gisuma ko sama bëti zaahir yii ndax alquran dafa ne laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaaru wa huwa latiful xabiir mu dégg foofu nag mu xam ne foofu la ci leen toll euh, tellement mu ne ko gisuma ko maanaam su ko sama bëgg la ci dugg ne nee na mooy xibru lu mat mooy tóoree xeet bi mu ko gis naa ko maanaam ci sama bëgg xol laa ko gisee te gisu xol moo gën a leer gis bët égyptiens yi foofu ndax téere boobu euh, xalifa nekk bind bi ci nekk dañuy wax Cheikh Ahmed Tidiane euh, bi mu wax ne ndax daf koo bu ne def ko Cheikh Ahmed Tidiane wala daanaka dafa xam ne euh, Seydina Ali ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom waaye ñi nga xam ne mënuñoo attan loolu daf leen a wax ne gisuma gisuma ko ñu ko mën a attan ñu ne xam fi mu koy teg ñu ne leen gis naa ko leeral nag li ma ci teg dégg nga euh, égyptien bi nag bi ñuy muur téere bi mu daal ne hadihi zillatun azimatun min Cheikh Ahmed Tidiane annahu kayfa yaqulu nabi sallallahu alayhi wasallam la fi ma huwa haqq mu ne ma hada illa tanaqul yaqulu li hada la wa li hada naam nit yi gis naa ko nit yi gisuma ko xamul nag lan la ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax kii ne ko gisuma ko sama bët yi saari ndax loolu alquran moo weer di gis di jàpp ni gis gi ci mel saari kenn wax na ko gis naa waaye man ko ne nag sama baatin moo ko gis maanaam sama bët yi xol laa ko gisee foofu la Mawal Ba Ba Ala def Sidna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli xam ne kon julli bokk na ci suñu borom gën a sopp bokk na ci ñu gën a fonk bokk na ci yooyu suñu place borom gën a fonk gën ko sopp nga xam ne suñu place xam ne nag waxi bu waxee fonk maa xaaral ñu dundee ak wax xam lépp ñu dundee ak xalaat ñett yi ak suñu borom bëgg loolu loolu moo ko dee fii sax wala ma ko liggéey day gudd day gudd te bëgguma tàmbali saa ren moo ko mënuloo leneen ndax ci am baax boo xam ne nit ñi xam fu ñu koy def sa lu ñu war a muy ñu ko ne ak junni. junni alors li koy def am na ko njëkk boo xam ne boo ko déggee nga xam ne wax bu xool bu am maanaa la bu fekk dana bu dana. bu nekkoon suñu cër mooy li sëñ bi fonkoon ñu xam ko. da nga ko waral ci jaamu yàlla donte aji toog bi wala aji raam bi mënu la jot dara loolu ndaw yi jot. ñu ko borom a xam wax. ndax yéen a ngi ko daal dama def nañu ko waaye. parce que daal la ko tëjee ci laaj ci kër gi xam na. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a roy alquran moo wax ne am ngeen royukaay bu rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon war na roy Sëriñ Tuuba bu ñu faral di def ci jéem loo xam dara jéem loo ubbi suñu bëti xol jéem a doon ci leeram cam ñu ci àttal dam naan mënuloo jaamu yàlla Sëriñ Tuuba loo jaamu yàlla bu ñu jéem laay fay daal la fay daal doon mooy làkk boobu sama sama la ñu wax loolu waaw suñu comportement maanaam ñu ngi doxalante nit ñu ngi bokkal adduna bi boo xam ci suñu réew ñu dëkk la wala ci yeneen réew doxal ñu boo xam ne daan ubbiku ba li nga xam ne moom la sonal sa wax naan al xikmatu baa nga ci ñëw nii dañ tax ci waxal ci wala dara na ko moom keneen tuubis mu nga koy daf koo farat nañ ko mu ci mbir diine mu ci mbir dara ñu wàññi la. a ubbi bët te daal di suñu xel leeral suñu xol xam ni li ñu jëriñ fii ak ëllëg ñu ngi xam nit ñëpp seen place ak fan war a fekk te jiw ñu leen war a may ak suñu mën a xam ne duñu xeex duñu bañ ndax nit ki bu fekkee da nga ko xam ne li nga nekk mooy li gën. doo jëflante moom jëflante buy tax mu mere la mu xeeb la wala mu gedd la kon ñoo seetaat na ñuy jëflante ñuy bokkal adduna bi tey dañu ñoom ci suñu wàllu dund ci adduna na ñuy doxalante ñoom mu am teggin am yar am teey am xel waxtandiku loo xam ne duñu jëriñ dara waxtandiku sax bànneex jëmee suñu xol yëpp mbañante ak noonante ak ak xëccoo ak ëppalante ak diiroo ñu yéene ñëpp li ñu yéene suñu bopp jullit bëri ñu bëgg ko ñu bëgg suñu bopp ba nga xam ne du jullit ak keneen ku dul dara ak xol bi daal di farat jullit bi ba nga xam ne jullit bi lu ko daal mu mel ne daal na ak morom ma xaq yoon yi itam mu ngi kon li la war sa diggante jullit bu mu doon war na la sa diggante ci la bokkal yoon ba noppi am yeneen ak yu ca tegooti ndax dañu la bokk yoon ngeen gaa bokk ñu ngeen bëgg ak ngeen bëgg ak ngeen ko yónnee ak ngeen ko yónnee laa bi wérante ndax wax nit dëgg sax am na waxin loo xam ne dañ ko wax nit ki mu dalal de doo ci jëriñ te doo ci jot ak nañ xoote kon am xel ak tey ak xam waxi ne bokk na ci jihaad nga dégg ñu ne baat bu teey maanaam wax ju rafet taxaw na taxawaayu salaf yal na riwaay ne فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ثم فزوج الذي ينمو تاكاو في فرعون ان يكون لك كبير دفن من الله عز وجل وخير ونوي ndax mu dellu si ragal yàlla waaye dinañ ko waxi waxi boo xam ne waxi mu gudd la wala waxi mu fulla ak fayda wala waxin wu gàtt wala waxin wu ñëw bu ñu ko léegi seen wax bu ko léegi ndax dëgg la woon seen day am lu tax dafa naa ne expo bi ñu war a doy am na waxoon ne ay laaj ñoom ñu gën a important da gën a la war woon nañu ay laaj yu doon Thank you. ko doon déggee ci dëkk ba Sëñ Tuubaa. ndax bañ ay xew-xew yu dal ci kaw ndax bu ko daal bi nga xam ne mu ndax bindu mooy seen dañ ko daal jéem ne te ñëw lañ ko xamaloon ngir suturaal ko Sëñ Tuubaa boo ko santaane woon moo santaane woon ñu suturaal ko moo santaane woon ñu bàyyi ko bañ ko ndax dañ koy dàpp di ko dàpp ngir rey ko wala gis naa ko te foo ne nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko. gannaaw yàlla loola sabab ñu ko suñuy dund kon yaakaar ñu laa doon yaakaar. waaw loolu def ñu bi nga xam ne sëñ Touba. waaw def ñu faal sëñ Touba sëñ Ba faal mu ko naan yàlla xolam la moo tax mu gaaw a xam sëñ Touba. am na yoo xam ne mënuñu cee àgg ak yoon yàlla xam na ko mënuñu cee àgg ak yoon ndax du doon xam xamu ca waaw dama dem day dem day doon lu naqaree leeral ci suñu xel xam nga Sëñ Tuba Sëñ Tuba daal bu yow ci kër gi laa moom lépp dund la wax waru ko am na lu te tënku ko ko. lépp lépp lay sant ngeen ko lépp koo xam ne bii xam ne nga xam xam ne tegee cere ak tegoo ci sa kaw boo nit biir ko ne su borom man de nawu ma ayuba yéemu ko ndax natt woo ko natt bu tax mu xam ndax ngëmam ji dëgg la ci moom mën a dee ndax ñàkkul dafa am ak am dana defal xol nit euh, ba mu mën a def lu rafet waaye bu ñàkkoon dana ñàkki wala mu wàññi jaamu yàlla wala du saw su borom ko may naa la kàttan nga dem yàq alalam di daal ngelaw loo xam ne dafa ànd ak gànnaar ànd ak tooke ñëw rey jur gépp daaneel kër yee def yàq lépp ay yow nag daal di gën a muñ gën a gën a kontaan xam ne suñu borom fàttali ko mu ngi koy nattoo ndax suñu borom natt yi daf koo réservé ñu ko bëgg te bañ bañ la te lii toog ku gën a jëmm ci ko yow nag sa borom lii la la def ki ngay wax ne mooy sa borom kii ni moom bëgg la dem nga lu bon a bon a bon yow daal li nga amoon lépp yàq na ko mu ne ko jaay xanaa xam nga li may jaay moo gën ni man dama xam lool ci li mu def sama alal bi bu ma bàyyi woon rek dañuy kii daa war a yëg ne dama yoxal rek ba jàpp ma mu daal di jàll su boobaa dama dama fekk ayo bopp mu bañ ko ne ah moom kay doy waar ne ko waaw waaye nag wér na am na wér di yaram mu ne ko may naa la tàkk nga dem jëfandiku ci yaramam mu di di ëpp yaram bi di ci ëpp tooke muy ñay di kut di dégg ba nga xam ne xeet gi nit ñi dañu ko supporté ñu yor ko ba ca àll ba tànn yoon. fu mu toll di sant boromam xelam mosu la jug benn yoon xanaa xëy na dina guddi li nga xam ne foofu la soxla sa euh, guddee ji doon dem jaay ko ak yooyu yëpp dina guddi maanaam daal ayuba jóge na ci balaa boobu juróom-ñaari at yi. rahma moo doon sox sox moo doon soxnaam mu mucc ci ba delluwaat suñu borom ful alal da ko jox ko wér kuraaw ko mu mel na meloon delloo waaye bi nga xamee mu ngi ci nattu bi ak ba mu dugg ci nattu bi ak bu xolam changé du toll gën gën a gudd ay nga génne kon ñaareel bi dina yàlla donc yàlla mu def alayhi salaatu wa salaam néew la nekkoon war waaw moom laa bëgg a wax di leen woo di leen yàlla ñoo bañ mu di leen xub naa leen suñu borom dana wàcc ci yéen mbugal mu yaatu mbugal wàcc ñu naan ko xam ne suñu borom moom moom xaritam daf koy xol ñoo ñaan dañu xol xaram yow li ngay wax ana kañ la ñëw mbugal ñu ñu biir rek waaye kañ la yow daal la ngay wax rek waaye dox mu gàbboo ba mu dugg ni leen waxtu tàng bu jotee da ngay ba lay jot wala bu jotee da ngay jël mbugal waxtu wa jot passé mbugal amul ñu ngi ko naqaral ba xajatu ko mu daal di génn dëkk ba daal di dugg ci benn gaal gaalu rox di dem bu demee nag gaal gi ngelaw li rib bi gaal gi bëgg a tuux am benn laaj bi ca nekkoon xam ngeen ni nit wuuteeg bànneexam ak def xalaat tafakur même bu nekkul ci islam euh, loolu dana ko won ay ay ay ay kumparaal yu nit ñi xamul ci yu ñëwagul xam ngeen ne loolu seytaan yi mën ko. am na nit ñu ko yàlla bindee seet giskat yi seetkat yi loolu bokkul ak baax dara nit mën na gis lu ñëwagul su ma bi ko xool te loolu nit yàlla doon nit baax ci laaj boobu nga xam xam ne day daw sangam moo nekk ci gaal gi xamuñu ko dañ ko tegoo ay bant bu bant bi daal moom la gisoon ko ndax waa gaal bi mucc moo gën euh, ñëw dee ñu tegoo bant yi fa na fa kaay ñu ne mu ñu daal di mu ci kaw ñun ñu daal di koy sóor ci géej gi laata ñëw ne lu tëjee woon nag daal di ba ba ca mu tëjee fa. ñu ne boole lëndamaayu géej gi lëndamaayu guddi gi lëndamaayu biiru jën yi bi nga xam ne nag sabbaana laa ilaha ci kàpp jën wi suñu borom daal saxal benn garab bu naaje naaje yi di law xob yi muur ko ba muur jant bi ba nga xam ne tàngaay yi jant bi du ko xam ne ne tool ba simili fu du taxaw mu ngi mu ngi sabal suñu mu ngi sabal suñu borom xur yi ak montagne yi euh, di ko sabal di ko di ko tontu suñu borom naan ko la bay la yaay yunus di ko yant bi salaat na waxee ne ka anni yunus ibni mata yunabbi aw kama qaala tabaraka wa taala fa yaqul فتجب الأودية ولا والجبال فيقول له تعالى لبيك يا يونس لبيك يا يونس suba naan ko لبيك يا يونس لبيك يا يونس Yunus alayhi salaatu wa salaam bokk na ci ñu am ngërëm ci morom ci yoon bi xaw ma nekkoon na xalifa wala déet xam na ci yoon bi nekkoon xalifa ak ñu am ñu nekk ñu ay doy Yunus kon li waraloon ci ni ko mu arrêté yi maanaam historien yi ni ko nekkalee loolu moo doon sababu ñu sànni ko ci géej gi ba jël wi war na ko loolu moo ko. waaw. mu ngi mu gaal. man la ko mën a nekk la ko mën a. boobu da jël ba waaw jërëjëf Moussa Aliou Sow daal am li ñu wax ne ku ragaloon dee rek ku ragaloon nag ragal dee am na sax ci bindkat yi ak jàngkat ñu wax ne Moussa ko ragaloon ne déedéet dañu xamul ndax ñu ngi jëlee naan Moussa ko ragaloon ci bu ko su ma waxee sànni yëpp di nga am yëpp mu sànni ko mu nekk jaan jaan jël ko mu daw ak bi nga xam ne suñu borom ko yónnee ci Firawna te mu xaw a ragal ne rayoon naa ko bakkan te dama ragal bu ma demee ci ba boole ma kaaru ndax man sama lan seetlu ndax xaw xaw xaw xaw yu mu taxoon ba mu lakk lan ñoom tax lan ñoom seetlu euh, mu ne xëy na dina xam bu baax lu may li may wax boole ma kaaru yu mel noonu la euh, kooku dëgg ba ne Moussa ko wala déedéet Moussa bi ñëwoon na dafa xamoon yàlla nag xam ngoo xam ne xam ne suñu borom dana la nattu toog la fi jël jaarale ci leneen te fekk mbirum suñu borom la loola nag xam su mu xam yàlla moo tax bi nga xamee ne sànni na yàq mu nekk jaal mu ci ko dawul ngir jaal dafa am ne jëli suñu borom la kàttan na la xamul lu mu ci nam ci moom te war naa wane ak waroon a suñu borom mu dal taxaw di ko def dafa wan wan suñu borom ne jaal bu tekkiwul dara bu ragal bu ñàkk solo bu dul yow aw nga kàttan aw nga fit aw nga mën-mën aw nga xam-xam moo tax mu daw loolu la ci euh, mu ñaanee ma bañ a dee mu ne ko loolu mënul nekk. mu gudd mu ko da ngay yëpp kuy xam nga xisa yooyu am yoo xam ne israiliyaat yoo xam ne yu dëgg la am nga dikk ci yëpp kuy nga teg sa ñaari loxo ci wetu genn bi nga puus ba ci bopp bi karaw bi sa loxo laal nga dund ko mu xeex ko bi nga xam ne xeex na ko ndax suñu borom namul woon mu dund loolu. ah ba mu ko njëkkoon a àppal bi nga xam ne dafa taxawlu foofu àpp ba jàpp suñu borom yabal malak moo bi ñëwee euh, yonent yàlla euh, Isa ko mu daw wax na suñu borom ne ko Moussa nit ku soxal la nit ku tal la dégg nga te day fab nuur nu bóo bi te nu bóo moo ëpp malak yee doole doxale ko seen digga moom daal lañ di mën a ngàttal ñu ko taatee suñu borom ñu ne nax leen ko ñu dem ci gas bàmmeel boo xam ne ba lu nekk ci xeetu rafet lañ ko def yow daal moo kaa romb daal di ñee ki moom bàmmeel mu ne waaw ana ko moom bàmmeel bi ñoom ci daal xeet bi suñu borom fonk la mu ne taxal na bàmmeel bi ndax mën naa koo nag mu toll ñu ne ko mooy yoo toll fekk mën naa koo nag ñu ne ko waaw naka mu nekk suñu borom root ci moom bi mu laaj day root ci moom ñu ne muy jóg ba ci dugg subhaana rabbika rabbil izzati amaa yasifuun ñu ne subhaana rabbika rabbil izzati amaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin waaw man loolu lay laaj ba xam daal. loolu alquran la xam ngeen ne alquran moom tey balaa ñu mën ko fi ndax alquran junj suñu borom la boo xam ne baat bu ci nekk maanaam ya nekk ca gannaaw kenn mënu ko woon yéen a ngi fi soxla ba pare mais ñu ne alquran baax na moo xam na beneen xadis mu ne maa min xarfin min xurufi alquran illa walaha zahrun wa batnun dañu mun wala batni batnun ila sabati axtunin te dañuy wax ne juróom-ñaar ci léeg-léeg seen seen yëpp dañuy wax juróom-ñaar ci lu bari bari rek xam ne ëpp na juróom-ñaar ni ki ñuy waxee asamawaatu sabu asamaan yi juróom-ñaar rek asamaan yi lu bari bari lu am àpp la waaye lépp juróom-ñaar ñu wane ak bari ak bari kon alquran ni nga xam ne ne Seydina Ali radiyallahu taala wax na ne maanaam Faatiha ci kitaab rek su ma amoon ndigal mën naa cee commandé mën naa cee firi téere yu te amul bi soxla moo ma ko jéem a indi ci des ci xeeti xam-xam lu dul su moom ab jaamu bi muy Alioune Baye radiyallahu ak dégg ci alquran xam nga kon ñi nga xam ne xam nañu alquran xam nañ ci lu bari ñu ragal alquran lañ ndax wax naa ba tey ñi nga xam ne moo tax. ñu ragal wax ci xuus ci tawhid ak ci firi alquran nit ki wax wax ne toll na ci sukuraat pas-pasam mooy yëkka teew ci kanamam mu xool ko bu pas-pasam dëngee mu daal di tiit ñaaw yox ci boppam ñaaw yox boobu ñaaw yox ci boppam ba deewaale ko waxoon naa sànq ne al mar'u yuhsharu ala ma mata alayhi bu fekkente ne ñu nga seen bi waxoon ci makaay bu dinaa ñu wax ne alxaw rajaal ragal ngay ragal yàlla ak yaakaar ngay yaakaar baa xam ni dafa war a dàngante bañ a ëppati waaye wax loo xamee ne dee ngi jege fi nga notal sa njort lu ma def sa yaakaar ndax suñu borom foog mu ngay toll jaam bi fa mu ko féete fa mu ko teg rek kon mooy wal jam'u bayna al-khawfi wa raja'i khayrun ka jaayaaka bil iqtiraari laakin alhamdulillahi rabbil alamin man bàyyi ko àlla asalaamaaleykum léegi sëñ Gourmand Amar ba tey dafa wax ne léegi ndax man ngeen mën na leer lu waral léeg-léeg sëriñ bi di jeexale xas ak xasaay ak xas de loolu léeg-léeg mu jeexale ko. allahumma salli ala sayyidina ah, waaw léeg-léeg subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun léeg-léeg allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. man de du ma wax mukk mukk ni la xam naa ne waa Sëriñ Tuubaa yi sax loolu. <laughs> li ma doon li ma doon wax daal mooy Sëriñ Tuubaa xasida bu mu jël. te waxtu woowa ak jamono jooju ak gis booba loola moom la xasida ga war a jël am na lu ko tax a jóg am na lu mu gis mu xam ne lii moo fi wax bu xasida gi jeexee am na lu xasida gi laaj ngir jeexal loolu la muy gënee waaw moom day day day laajte waaye euh, ginnaaw bi ñu ñëw di la sant di ñaan yàlla bu dal taw fan mu ngi lay laaj ne daa gis bay euh, buy naan matériel toxra bi leen jaati man xaada lii am na biñ jaati ñu boo ko defee maanaam rek dina am jàpp muy laaj ndax si ñu ko bind wala taalibe yi ko créé seen bopp. matériel bi laa leen jaati man xaada am na bi laa leen مبدني والسهر بلا إنجاتي من قال لي الأمن بلا إنجاتي سورة ci boppam moo solal ak laab soo xam ne laabu biir ak bu biti la laabu ak ay cër la bas naa booba ñëw di ziar dañ waxtaan te génnul ñu toog di xaar ñu ñëw di ñëw ba dajaloo ba bari waxtaan ci la wax ak ñoom ca mujj dana gudd baat yooyu ne moom la ko waxee woon du ma ko xalaat sama xel mukk du ma ko yëg sama cër mukk du ma ko bëgg ci sama wax la doon tëjee de ki ma may lii ci yéen moo ci boolewul jox gi daal di ko su ma kon laabal na ko boo xam ne li mu bëgg ci xol mooy neex yàlla ñu leen di neex ci yow li neex yàlla noonu la neex ci xol ñu foten bi ak safara bi naqaree ci yow noonu la ko li nga xam ne ànd na ngërëm yàlla noonu la ko naqaree ndax pureté maanaam set boo xam ne set biir bi ci des te du ànd ak ak ak taqal mukk mukk bi laay indiaat bi foo def mu ne ana kan moo na solal laab boobu donc xaaral am na mooy ki nga xam ne moom a wammatal wóorute boo xam ne bi laay indiaat bi mooy dara set na set boo xam ne lu bon du ko jege mukk wóor na yàlla wóor boo xam ne ragalutul dara lu yàlla gisatul dara lu yàlla loolu wax yi nit ku baax rawat wax ñoo xam ne ilham la ñuy suñu borom daane ko bàkkeeloo du taxaw rek taxawaayu di sharia tëral jàllin nag aliwoo njàpp nga wax ko rek kàmbal di loolu de ndax nee na lay talahu bi dalika tayammum yow la xiyaatami ci waa jahannami sëñ Tuba gis daal ne suñu borom bi du ci wàññi dara du ci yokk dara li ko suñu borom may nag ca biir mu ko jëfandikoo kum ca may lu ndigal xamal ñu nekk dara te yow nañu bu fekkee ne amee nga jàpp ba moo gën a wóor ne sell nga ba war a julli boo waxee màggal yooyu tudd na bidaa ijaar yi xaal la nga bidaa ijaar yi leeru bayit bi mën nga laa dimbali ci teewlu mën nga laa dimbali ci laabal saxal ba leneen dugg saxal waaye nag bu taxaw taxawaayu njàpp taxawaayu njàpp ne njàpp xam ngeen ne na setal ci zaahir ak ci baatin lu tax ndox ci boppam dafa am rawxaaniya su borom bu mu bindee lépp lu mu bind day sabal su borom wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiihahum yéen yéen du dégg sabal yi waaye lépp lu mu doon fii day sabal muy sabal su borom bi mu nekk boo xam ne borom baa ngi dëgg bu ko dégloo dégg muy sabal su borom ndox nag dafa am sabal boo xam ne sabal sellal la sabal laabal la sabal leeral topp bu ñu ko topp yow ñu lay dëpp bàyyi xel سواي ولي تلاوة وجاء ربي أنهم بلا انتهاء وجاء ربي أنهم بلا انتهاء بلا انتهاء بلا انتهاء سين بامبا ما تخمني كل مريد bijalo si yasa do wa inno mi nana sa mu ba asu dafa guddi te sëriñ bi nekk ci point ma bëgg rek mu eggale ko ngir jëmi sëriñ Tuubaa bisub tay bi aji ju ci waay fas incha allah suñu tubaab dina ko faj am na lu ma xam kon bi bismillah waaw kon sikki sàkka amul ci ku ay ci moom mucc ci nëx nëxi adduna nëx nëxi adduna waxee ne bépp xol bu ma sopp boromam xarkanam day dafay xasal ci leer kon sopp gi ku aju moom mën na koy def ku aju ci moom mën na koy def. daanaka ñëw ngir yëg na ni bindee géej ngir pexe bindee géej gi dañ ne ko ba muy ñaan day ñaan gis bi ñaan sax yéeg yi bindee géej lay ñaanal. li nga xam ne moom la. ah mais askan wi ngeen ko màggal loolu moom tëj màggal leen ko. loolu ngeen defoon ko màggal. ngeen koy màggal. ñu ne ñu ne maanaam rafet bi ñu def. lii lu dara màggal la. njëriñ la ci suñu borom suñu jaam yi laaj ñu dem loolu dafay ñu ko waxee. fekk na nag donc ci gën a xëy ci gën a xëy jëm ci farlu yàggal sa borom. Thank you.

laaj yoo xam ne bu ñu ko laajee da ngay déglu ba xam ci jàng téere yi nan la lay tontu nga mën ba mu ne ndax dund am na wala wala fu mu co wala fu mu co ak bu amee fu mu lay laaj. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh laaj na conférence bi yore ko dus la woon waxtaan naa ndax yaat na xëy na laaj moom tontu li du mën a gudd ak jamono yi waaye conférence boobu moom wax naa ni lu yaatoo yaat lu bari li ma ci nga xam ne naa ci delluwaat fii rek moo ñu ne li war fi wax wax teef wala nekk teef wala ba ñuy gudd ba ñuy sëggante wala seytaane wala ci waxu ko tuddee woon dama ñëw dem tur fu mu jógee ñu ne chaari bu dem dem chaari bu dem ci dem dem la dem jógee am na ñoo xam ne noonu bu dem mooy kuy naan deret kuy naan deret nag mi nga xam ne noonu la xeeti njabar yi suñu borom bindaale ci jëmmi doomu aadama ni ñu wuute ni ñu bare chaari bu dem yi ëmb leen ci tur ci tur bu ñu ne mooy kooku. mais mais question bi njëkkee am na wala amul bu amee ndax dafa dajale nit ñëpp ci xeet mu nekk ci réew mu nekk la am wala dafa am ci yenn réew ak yenn xeet bàyyi yenn ak bu amee ni ñu koy waxee ni la demee wala demee am ñu am na am ñu ne amul ñu ne amul ñoo gën a xel ndax nangam amul mooy li yàlla def lépp xam naa ko te lii bokkul ci li nekk kooku moom buñ ma laajee tegtal ko joxe mukk kon liñ ma wax mooy gëm ma ki ne am na ki ne am na daañu ko laaj looy sa tegtal ci ne am na ak yow mi xam ne am na nan la mel buñ lu dul cosaanam maanaam kon lu koy waral di ay laaj yoo xam ne ñu ñu yàgg laaj la ñu yàgg la mën naa tudd turu diw sàngam ci béréb sàngam ñu ko laajee ndax am na wala amul mu ne am na ñu ne ko la fekkal ne am na mu ne mu joxe ci tegtal boo xam ne nee na ci diw sàngam la njëkk a gisee ñuy wax bëri gannaaw mu ne lu mel ne li nga xam ne moom euh, ne ci tiiw fas ci sàkka mu ne mu ne am na ñu ne muy tàkk ay mbagam di tàkk muy dox ñu ne ma loolu ndax Iblis daf ko mënul mu ne Iblis kay mën na ko waaye damaa weesoo borom foofu mu ne léegi gannaaw écart nañ ci ne amul moom ndax amul moom da nga bëgg a woo da nga xam ne lépp te suñu borom nee na waaye xam na ku maa taalamuuna kon yow alxuraan ngeen dina di nga wax bu amul it yow xam am na ci xam-xam da ngaa wax rek waaye amul benn tegtal ci ne amul. ñooñu ne am na kon nañ seet tegtal yi ñu tegtaloo ndax li ñu mën a jaaxal ci loolu mooy nit koo xam ne mën na fii lor nit te kenn du gis mu yor gànnaay kenn du gis mu jóg taxaw tiim ko jëfandiku ci moom lu dul lépp di baatin ana mënu ko mën a tegtale mais xanaa bu ngeen jàngee charia ci islam da ngeen bët bët yoo xam ne su moom la ma def tooke ci bët yi ak borom la yoo xam ne su moom la ma def tooke ci seen lal ak borom dafa def tooke ci seen xol ñu indi ay gis yoo xam ne si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xam ne doon sangu nit ko mu tas sàkk rafet yaram musuma nit ko rafetee yaram ñu def daanaan soo waa ji bon mënatu la taal ñu bëgg a yonent bi sallallahu alayhi kan ngeen ñaaw jot ñu ne diw dana waxoon na wax ko ñu woo ko du ñëwee mu galaxndiku raxas ko xataan yi raxas seen baaraami tànk yi ñu sotti ko waaj bu leen di jóg mel na ngay ko bu ngeen jàngee fiqh l'islam bu ngeen jàngee li mu koy jëfal di ko sotti mu mel ne noonu ma nekk loolu léegi nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane nañ koy doon bu ngeen jàngee ci wàllu nit bi sëñ Tuubaa bind wa yusjadul mi'yaar haythu ishtahara bi durri fi manzilihi iqaba mu ne waa ji nga xam ne day looy ci ay bërëb ba loolu ñu wér ñu xam ne du nit kuy looy la yoon dafa def ñu tëj ko ci këram dootu génn yoon a koy dundal bi durri dañ koy tëj fi manzilihi haythu ishtahara lan mooy problème jiw moom la ndax lu tax lu mën a nga ne jiw moom la rek iblis mën na lay doon bu fekkente ne ne waa ji daf ma dóoroon ma doxee ci nangam dal nag nangam yooyu la dal iblis mën na xam démb ne dana la dal mu mu fexe ba sa digganteeg waajo yi ni nga xam ne noonu lay dawee ci biir deret yi di xëy waajo yi ci mu wong mu wong la sa bopp bi di metti fekk iblis moo xamoon ne sa bopp bi dana metti wala moo xam ne bis sàngam ëllëg nangam dana la dal te ba daje diw mu soppali ci gént diw moomale feeñu la wala mu laal la fay war a metti bu ca suba taal nga xëy daje kooku dal di man de géntoon naa ko naka jekk ñoom boo leen géntee rek soo yeewoo dalee ñoom. ñu ngi nii tam ci jamono mag ñi lu kenn mënu woon ya dina tax dañ ci am ci ay expérience lu ma junni lu ma téeméer yu bare bare bare loo xam ne li ñuy wax tawaatu nga xam ne boo ko xadis saxalee ñu xam ne sax na lu wér la am nañ ko ci tawaatu ci ay technique yoo xam ne te yàlla ñu am ci réew mi lu jiitu jamono yi ñoom tubaab waaye ñu gis ne itam bari loo xam ne dañ ciy tooñ nit tam loolu mooy jaam bi nga xam dañ ko jënd kenn xamul fu mu bokk kenn ko amul ku ko mën a défendre bu am mbokk yu jóg sox seen i fetal di xeex ak ñeneen day laa nit xulóom nit muy mu jëm wala mu tam ko timis ah na de naa ma naan nit di romb jégg loolu ah nit yi lañ koy doon man dama ne kii bi wax dëgg yow dañu ko timis na nangam ñu teg ndaal ndox wuute daal di taw wala wànq nit ki naan ci am feebar amuñu docteur yu qualifié yi mën a xam ne loolu ñu ne kër diw la naan yoon ndox diwa ko mu war a dem kër diw lekk fa ñam dañu teg feebar ba ñëw bu fekkee ñu ngi ko ko doon wax ñu ne ah diw de dafa nekk kër diw rek ba ci la waxee dee dara wóoru ci ñu ne waaw kon nag kon li ñuy wax jàppul moom ah, kon bu bu bu ndëkkeel amul ñu ne jaaxul di amee ñu ne lan mooy jaaxul mu ne mooy nit ki xam ne day wax rek maa jox saa yoon jiw maa ma nekk maa def naan ñu ne nit ki kat bu ñu ko dee tooy ba mu xam ne dañ koy tooy xelam ci yooyu rek lay nekk bu doxee it loolu lay wax lool. mu bari kon ay coow loo xam ne ci mbiru njëkkee bari na lool li tax nag ñu dem ba nga xam ne ñu koy yor di ëpp mooy national occidental tubaab yi ñëwee. trouvé ci médecine xam-xam yu bari mais bu def lii rek la woon te muy ñu daal di wàññi ragal gi wàññi ngëm gi waaye muy loo xam ne neexu la dàq ndax expérience yu bari yoo xam ne mag ñi fekkoon nañu ko ci damay ay xiste yu biir yoo xam ne am nañ ko mën na sukkandikoo wax jabar yi ndax jabar yi li ñu waxoon ci iblis rek nekk nañu Sitta biir si ak Balaam yoo xam ne dafa demoon ca àll ba di jaamu yàlla rek nekk ci aw doj ci doj yoo xam ne dafa xool ci suuf foofu lay dëkk Iblis bëgg ko yàqal mu daal di fekk benn jànq mu daal di koy ko garab bu ne yokk rek ndox gi ba benn bis mu dikk ne leen am na benn benn góor benn sëriñ bu nekk ca àll ba de kooku dañ ko ñaanaloon rek dinañ ko koy mën a wéer ñu daal di ko fa yóbbu di ko eh, ba biir si ñaanalee nit daal di rot ci dégg nga secret bu ko mu daal di wéer ah góor gi de moom rek moom moo ci mën dara nit léeg-léeg mu daanee ko ñu ne mu ko dig ba mu yàgg daane ni jege yoo jege yoo ca yoo ñu ne ko nañ ko bàyyi kooku kon mu koy ñaan di daal di ay fexe ay fexe mën kon am kon iblis li mu mën bàyyi na léegi nag weer bi nee nangam amul moom mu aventure la yow yàlla la ah mën nañu dëgg ci expérience yi ñu def yëpp nag ne am na waaye diw mi moom la moom bu koy bu ko wattu da nga dem safara ndax koo tam yàq nga adduna te koo yàq adduna nga yàq sa àllaaxira amoon na ñeneen question waaye sëriñ bi nee rek dafa bëggoon ndax dara yoon dañ lay jéem soo yaa dinaa bëgg yëpp ngan gi suñu benn yoon ñu xaar yeneen question ci des ba léegi ñu teewlu ñëpp jox ko mu ñaan ñu yeewee jàmm donc léegi sëriñ bi ñaan

بيت النبي ولا تنادي فنفت ولا تنادي فنفت ولا تنادي فنفت مقع من هذا فقط إلى أمرت ولا مرد إلى حمد ولا حديث من هوى الدنيا ولا إلى حديث ولا إلى إلا ولا تخاف إلى معدها اللهم لا تشرك بنا وهبنا ولا من أحدنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وتعنا من موت من خلق وعلى كل ما يسلك فاتح والسائل من حياتي اللهم كبيرنا مما تحسن من نقش نحسن ولا من كل أعداء سيدنا قبل سيدنا يا من على مثل قلب على قلب قلب أن أنت القلب الحاشية متواضعا وعلما تسمع waxoon nañ ko fi def ndax ñu ne seen wax nañu ñu ne xam nga ku la maanaam wax yow maanaam ku la maanaam sa yow wax dëgg maanaam ku la si faa dina fi xaarale waaye dina ku la si tax si daal wax dina def yow si wax naa la wax naa dina wax naa yàlla aw allah mu tudd ala fii naa mu saa def nag yéen dañu dañu def wala la wax yow ñu ma yaa ñu ne xaar yow ñu sax na yéen dañu def wala mu naa def xaar yow ñu def wala mu naa def waaye su ngeen xëy ak si def allah mu tudd ala ma xam ne mu moo laa mu naa yow asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe màggal Tuuba